suñu boroom azza wa jalla di wax ci saar bi nga xamante ne mooy al anbiya alayhim assalaatu wassalaam ci laayaat ñaar fukk bi ak juróom mu ne wa ma arsalnaa ginnaaw bi mu nee ne alquran jii wax leen ne dikru man ma'iya dafa nekk fàttali ngir ñi ma gëm ànd ak man muy jullit ñi lépp lu boroom bi di xaar ci ñoom ak tudd gi gën a rëy ci fii la ne wa zikru man qabli waaye fàttali la tamit ngir ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon mooy la newoon ci seen téere yépp mu ngi fii ci alquran bal aktharuhum lépp nag ci yéefiru màkke yeeg ñi mel ni ñoom laa ya'lamuuna alxaq xamuñu waxyu bii xamuñu alquran moo tax ñu du mooyu ko mu ne wa ma arsalnaa mun dema suñoo yebal min qablu ko lu la jiitu woon yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min rasulin ci benn ndaw illaa lu dul nuuxi ilayhi ñu daal di koy wax yu moom yonent boo bële alayhi salaam annahu mooy lan lii mooy li nga xamante ni moom mooy lii nga xam ne moo gën a capital yi moo ëpp solo lépp muy li nga xam ne mooy tawxiid wéetal borom bi azza wa jal lu dul ne yonent boobu lii laa koy njëkk a wax yu te moom lay njëkk a xam mooy te moom ci loolu la ko borom bi nandal bam fees del mooy annahu ko ne borom bi moom laa ilaha illaa ana mooy amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ku dul man borom bi fa'budun kon nag na ngeen ma jaamu na ngeen ma toroxlol na ngeen ma wéetal ci lii nii wa qaalu kantaab yéefaru màkke yi ñoom zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñoom ñu naan ittaxada arrahmaanu walada ci seenug réer ñoom yéefaru Makka yi ak lenn ci arab yi ñoo xamante ne nii ñoom tamit noonu lañ meloon ñoo xam ne ñoom yii lañ doon wax naan ittaxada arrahmaanu walada borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande de moom jàpp na ki nga xamante ne jàppe na doom de subhaana suñu borom ne gàcc ngaa laa moom ngaa moom aka sori li nga xam ne moom lañuy wax bal li am bares ibaadun ñooñu ñu ne maa leen jàppe doon muy malaaka yi alayhim salaatu wassalaam ibaadun ay jaam lañ yoo xamante ne ni mukramuuna ñoo xam ne ñu ma teral lañ de ñu maa leen teral laa yasbiquunahu bil qawl melooy malaaka yaa ngi nii ñoom duñu jiitu seen borom ci wax jamais ñu ñëw di wax loo xam ne borom bi du moo leen ko digal kon nag mooy loolu kon képp koom ku ñoom ne mooy naka kon la borom bi di waxe yonent yi wéetal leen ma jaamu leen ma man bay kenn ku ñu war a jaamu wax malaaka yi nga xam ne ñoom du ñu jiitu seen borom ci dara ñëw di wax jaam yi naan leen ñëw leen jaamu ma mooy loolu daa mën a nekk wahum te ñoom malaaka yooyu de alayhimu salaatu wassalaam bi amrihi ci ay ndigalam ak mbiram kese ay digalam yaamaluuna moom la ñuy jëf de du ñu jëf dara malaaka moo gis bu ñëwee ci nit di wax ak moom na la leer ne borom bee ko digal mu ñëw ci koo kële te borom bi nag ba léegi mu ngi leen di digal ñuy dem di wax ak ay nit di leen wan ay mbir même bu dee ne ñooñu sori na ñoo nekk ay yonent alayhimu salaatu wassalaam ya'lamu moom borom bi ne ya'lamu mooy gi xam ma bayna aydihim li nekk ci seen kanam wa maa xalfahum ak li nekk ci seen gannaaw ñoom malaaka yoo yële wala yashma'una te nag duñu ràmm mukku illaa lu dul liman irtada ngir ka nga xam ne borom bi moo ko gërëm waxoon nañ la ramb moom bu kenn foog ne yow da ngay toog ak sa communauté fa nga bokk toog ne mbir yi daal ngeen ut loo xam ne daal seenum nettali boo xam ne ci wàllu àllaaxira daanaka utal ko boo xam ne yéen ci yéen kese lañ koy déggee mooy amul fenn fooy dem ci diine ji ci l'islam bi ba dégg fa lool lu dul yéen kese yéenay wax ne mbir mi moom yawmal qiyaam nii lay demee ngeen wax ko di ko joxalante joxale leen lante ko ay siècle siècle tekkiwul ne loolu noonu lay demee voilà loolu moom borom bi nee na kenn du fi rambu kenn lu dul illaa liman irtada ñoom malaaka yi du ñu rambu kenn moo taxoon ma ne bu ñu foog ne dañuy defar suñu liste ne nag comme que defar nañ ko ah borom bi moom manul lu dul nag moom daal daal di def li nga xam ne moom lañ jot a bëgg daal déedéet borom bi moom mooy jaam moom mooy borom boo ñun ñooy ay jaam te jaam boo ko nekkee jaam yow dangaa amul looy décider wala loo xam ne yaa naan lii i abi abi booy joxe sax ab xalaat booy joxe sax loolu amoo ci droit rawatina loota loolu mooy diggante nit ñi ah mooy ki nekk sa sang beeg jaam di yàlla tere léegi nag borom bi tabaaraka wa taala walillahi almathalul ala kon nag mu ne ñoom du ñu rammu kenn lu dul koo xam ne borom bi moo ko gërëm ne rammu leen kii wahum dañoom malaaka yi min xashyatihi ci ragal gi nga xam ne moom lañ ragal seen borom mushfiquuna dañ ciy tiit wa man yaqul te képp koo xam ne wax na minhum ci ñoom malaaka yi inni kene man ilaahun man de ab yàlla laa min dunihi wëllif borom bi tabaaraka wa taala fa daalika waajoo jële naan leer ne kookale moom najzihi jahannama ñun borom bi ñoo koy faye daal di koy dugal fi nga xam ne moom malaaka boo bële ñeme di wax loolu le jahannama laa koy tàbbal de kadaalika na ko noonee nag najzi la ñuy faye az-zaalimiina way bokkaalekat yi way tooñkatu seen bopp yi lii nii gis nga laaya yii yu ama am solo la jàppal bés buñ ñëwee ci nettali ki nga xamante ne nii mooy nettali Seydina Sulaymaan Haarut ak Maarut voilà ca Haarut ak Maarut bu dee ñi nga xam ne dañ ne ay malaaka lañ ba pare di yéen moo tax foofu ngay xamane ne yenn nettali yi jarul woon sax nekk di sonal sa bopp waaye nag mooy ne comme que mu ngi ci yenn téere tafsiir yi nit ñi nga xam ne xooluñ lu wër lu wérul xamuñ ci lool sax ñëw di ko nettali di def ay tojaange rek di wax daan ñooñu ay malaaka lañ yoo xamante ne nii après daa am jigéen ñu gisoon ñu fitnaal leen leen quoi mooy yooyu daa mënu la nekk loolu moom dalay leer ni lii ay nettali la yoo xamante ne nii mooy koy koy gént de koy taxaw di gént moom moo koy nettali waaye loolu moom dëgërul du tout te lool buñ ci accès yaay yii rek waddal na wax façon wax yoo yële nee na malaaka yi ñoom duñu duñu jiitu seen borom laa yasbiqunahu bil qawl du ñu ko jiitu mukk ci benn benn kaddu wahum bi amri te ci ay ndigalam kese ya'maluna la ñuy jëf ya'lamu ta moo borom bi moo xam li nekk seen kanam ak li seen ginnaaw te duñu ràmm lu dul ko borom bi gindi te ñoom ci ragal gi ñu ragal seen borom dañ koy tiit kon nag kooku xam nga ne moo sori na façon nettali israiliyaat yooyu nga xam ne jëlewuñ ko fenn lu dul ci téere yi ñi nga xam ne ñooy yahuud yi chrétien yi yooyu moom ñoom mooy mooy l'islam bi dafa soxlawul yooyu ngir taxaw waaye it yooyu buñ ci accès daal ci xisatu Haarut ak Maarut insha allahu taala dinañ la wax li nga xam ne moo ci gën a dëgër wallahu taala alam suñu borom tabaraka wa taala mu ne awalam yara alladina kafaru mu ne moo ñi nga xamante ne nii ñooy ñi weddi borom bi tabaaraka wa taala ndax ñoom gisuñu anna samaawaati gane asamaan yi wal ard ak suuf kaanataa ratqa mooy dañu nekkoon loo xamante ne nii benn bloc la woon dañoo nekkoon loo xam ne dafa nekkoon benn asamaan seeg suuf si benn lañ nekkoon fa fataqnaahumaa suñu boroom nee na maa leen xar maa leen toj ci loo xamante ne nii taqali leen ci loo xam ne nag dafa ànd ak harmonie du comme li gars yi naan big bang bëm mu dem loolu nga xamante ne nii mooy amul benn organisation lu ne tas mel ni bomb buñ sànni fenn nga xam ne non waaja koy sànni moom bu dee programme woon na bu ko sànnee fa muy dal waaye bu dalee la muy conséquences exactement moom maîtriser wu ko déedéet borom bi da koo xar ci loo xamante ne nii moom ci hakim mi nga xam ne mooy hakim ki xereñ lu nekk bu ko tasee fa mu war a nekk moo tax harmonie bi mën a am lépp li war a ànd ci suuf si ànd nga gis suuf si dara moo tax dara du ci hasard asamaan si noo nële loolu borom bi nee na xanaa ñoom ñi fi uh, uh, weddi borom bi tabaaraka wa taala xamuñ ne asamaan si benn la woon maa la ko xare noonu mook suuf si daal di leen takkali wa ja'alnaa ma def wa ja'alnaa ñu def minal maa'i ci ndox kulla shay'in hayy lépp luy dund rek suñu borom nee na maa ko génnee ci ndox afala yu'minuun ndax ñoom duñu gëm ñoom yéeféer yi xoola borom bi leen def mooy ne gis nga yii nii nga xam ne seetal mooy tubaab yi mooy yéeféer yi ñoom ñoo ko gën a découvrir yi nga xamante ne mooy façon yi mel nii ñoom ñoo ko gën a découvrir moo tax suñu borom ñoom la waxal ne awalam yaral la leen a kafaru ñoom ñu weddi yàlla xanaa gisuñ ne loolu noonu nga xam ne seen découverte scientifique yi dina leen ko yóbbee ba gis ko que ne asamaan ak suuf dafa newoon benn bloc ñoom ñu ngi koy woowe théorie de Big Bang ak yooyu yu mel noonu waa loolu nga xamante ne ni ñoom bi ñu ko découvrir yàggul suñu borom waxoon na bu yàgg ne ñoom xanaa gisuñu pour xam ne wax leen ne yéen bi ngeen dem comme si bi ngeen dem ba découvrir ko waa loolu xanaa bu ngeen ko gisee loolu doyu leen afala yu'minun waa lan moo leen teree gëm ki nga xam ne moo def loolu lële te te ngeen gis ne mooy ndox mooy doxal lépp te lépp ci ndox lay génne ci tamit ci lay jaar sinon dootu am dund waaye yéen loolu lépp ngeen xam ko afala yu'minun waaye yéen yéefér yi loolu doyu leen ngir ngeen gëm waaye kon nag wajaal naa ñu daal di def fil ardi ci suuf si rawaasiya yoo xamante ne ay doj la yoo xam ne da koy dëgër ay pont comme ay ay muy doj yi muy montagne yi an tamida bi him ngir mu bañ a baajeek yéen daal di leen salf daal daal di daal di njuuy leen mooy mooy suuf si bañ a wadd ak yéen daal di daal di tànge daal di nekk loo xam ne day day day deme benn boor wala beneen boor ngeen wadd borom bi def ci ay montagne yoo xamante ne ñoo koy téye wajaal naa ñu def fiihaa ci suuf si fi jaajan ay yoon yoo xamante ne nii yu yaatu la subulan def ci ay yoon yoo xam ne nag mooy yoo xam ne da ngeen ciy mën a jaar waaye ndax subul mooy fi jaaj mën naa nekk ay ngandi yoon yoo xam ne mën naa am ussi mën naa bañ am ussi mooy man ngaa dem ba foo xamante ne nii dootu jàll yoon wala du jàll waaye subulan yoo xam ne nag day am ay yoon yoo xam ne ci ngeen di mën a jaar di ci sóobu la allahum bu ko defee yahtaduuna ngeen mën a gindeeku wa ja'alnaa ñu def as-samaa asamaan si saqfan ab téeg mahfuuzan boo xamante ne bu ñu peeg la boo xam ne bu ñu aar la ci mala ci jinne yeeg yi nga xamante ne yooyu nga xam ne bu ñu demee di sàcc ak dégg wax yu bi mbir yi dal leen muy muy yi nga xamante ne nii mooy mooy comme ngeen gisoon ca suuratul suuratu saafaat ak yoo yële suñu borom mooy ki nga xamante ne moo ko peeg mooy ki nga xam ne moo ko wattu waaye moo ko def téeg boo xam ne wattu ko ngir mu bañ a dal ci kaw suuf si wuhum wata ñoom mi lii lépp nag an ayatina ci suñu laay yi nga xam ne kawniya la yu leer la muriduna ñooy dañ koo du mooyu wahu wata moom borom bi allazi mooy ki nga xam ne xalaqal layla moo bindu guddi wan nahaar ak bëccëg wa shamsa ak gu jant bi wal qamara ak weer wi kullun bu nekk ci ñoom fii falakin mu ngi ci orbite mu ngi ci caw yoonam boo xam ne ci loo xam ne da ciy wër yasbahuuna nekk yoo xam ne dañuy fii wa maa ja'alnaa ta masuñoo def ñun borom bi li basharin ñeel benn mbindeef min qablika lu la jiitu yow ya saydina muhammad alayhi salatu wassalaam alxulda sax ci kaw suuf masula am afa in mitta waaye yow ndax yow boo faatoo fa humul xaalidun waaye yéeféer yi ñoom ñoo fii sax tax dañ doon wax naan natarabbasu bihi raybal manun nañu xaar daal dee bañ defee seeni pexe lu nekk ñu mujj ne bon nañ ko bàyyi léegi mu dee quoi bu deewee bu ko defee ñun ñu noppalu suñu waroon ne waa baax na laaj leen ndax man damaa mas a defal kenn kuy dund ko ak sax fii ci kaw suuf waa boo buñ dee demoon sax ba faatu ñoom ñoo fii sax kullu nafsin nañ xam ne bépp bakkan dha'iqatul mawti as aji mos la li nga xam ne mooy deedee wa nabluukum te man nag borom bi maa leen di nattoo bi sharri ci loo xam ne lu bon mooy lu yées lu leen di dal waaye safaan bu leen di dal wal xayri waaye maa leen di nattoo yiiw alal ji ma leen di defal santé bi ma leen di defal li nga xamante ne yooyu yépp defal leen njaboot defal leen wér gu yaram